bokkoon nañ noonu tere idaatul maal quoi di yàq alal waaw kon loolu yëpp ay mbir la yoo xamante ne nii euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, euh, dañ koy wax te loolu que ne moo tax kon léegi nag imaamu Nawawi kon waxoon nañ la ne boroom xam nee na dañu dañu da ittafaqu dañoo d'accord que ne mbir mi li tadbih la. lu ñu te loolu la ko waxee ci Riyaad bi ne wa bayaani anna karahata annahu karahatu tanzihin la haram kene lu ñu sibeeluk eh, lu ñu sibla waaye du lu haram lool nag imaamul hafiz na Hajar bi mu indi fii dane hein eh, mu ne walladi alhamdulilah ginnaaw moom bi mu cité te ñu résumé ko léegi tax tax yi tax yonent bay saasaam tere ko ginnaaw bi ñu gisee yi imaamu Nawawi wax yu mel noonu la reprendre ak yeneen yi ñu ci dolli mu ne walladi yaqtadihi alfiqhu annahu la yab'udu an yakuna an-nahyu li majmu'i hadhihi al-umur mu ne sorewul ne li tax ñu tere ko mooy yii yëpp yii ñu fi wax yëpp amul benn bi mooy moo taxoon waaye yëpp yii yëpp tax yonent may saa tam ñu daal di daal di tere lii waaw mu ne wa fiiha ma yaqtadi al-karaha mu ne am na nag ci yii nii comme yi nga xam ne bon day tax nit ki daal di koy seexlu loolu moom mën na teg li nga xam ne day wane ne lii dañ koo sit wa fiha ma yaqtadi tahrim waaye nag am na ci yoo xamante ne comme idaatul maal loo xam ne ci yàq alal la jëme ah loolu moom manuñu ne dañ koo sit kese wala tamit loo xamante ne alkande la lay yóbbu mooy naan loo xamante ne ni amaana am na lu ay ay ay ay ay yuy dox yoo xam ne yu nekk ci biir lu la mën a gaañ loolu manuñu koo teg ci loolu kese parce que ci alkande la lay jëme voilà mu ne waqat jazama ibnu ibnu Hazm voilà pour wan la imaam an-Nawawi loolu ma lay tafaqu moom laa doon wax ne ah léegi nañ xool après est ce que loolu sax ñëpp ci dëggu mu ne waqat jazama takat dogu na ibnu Hazm bi tahrim li subut an-nahy wa haml ahadith ar-rukhsa ala asl al-ibaha mu ne al imaam ibnu Hazm bon parce que rek imaam an-Nawawi à vrai dire rahimahullah moom léeg yu bari danaan bu kiiwee ay ijma gis borom xam-xam yi daanaka ñoom ñépp ñu wax li imaamu Daawud ak imaam ah, Ibn Hazm taalibeem bi eh, eh, mooy zahiri yi quoi ñoom ñu wax leneen moom léeg lekk lu bari du bàyyi xel wuteeg zahiri yi <laughs> waaw boobu imaamu Nawawi loolu moom boo seetloo ci al moo ak <laughs> même <laughs> même al bi yu bari moom ci boppam yenn yi da koy wax danaan waay te ñoom seen seen loolu kenn bàyyiwu leen xel mais à biir ñooñu euh, du tout le temps rek lañ naan seen kii kenn du ko bàyyi xel voilà noonu imaam al-Haafis mu ne waqad jazama Ibn Hazm te al imaam Abu Muhammad ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah az-Zaahiri de moom daal dinay dogu di tahriim kenn yee yonent bi saa saam tere gi mu tere xaraam la tere xaraam la du du lu ñu siba ndax sax lu mu sax tere gi te léegi nag an nga ne mais hadiis yi niru na yonent bi saa saam ci boppam daa def lii mu tere mu ne loolu mooy ci cosaanu dagan gi la woon waaw mais loolu. c'était comme si da koo mettre avant la xewoon lu jiitu waaye mujj gi da tere mu ne waat lako Abu Bakr al Asram saahibu Ahmad saahibu Ahmad al imam al hafiz ibn Hajar ba léegi mu ne ta Abu Bakr al Asram moom moo siiwee ci al Asram nekk àndandoo imaamu Ahmad rahmatullah alayhi moom dafa jooyal ne anna ahadith an-nahy nasikha lil ibaha moom gis nga lii day xotti ittifaq bi imaamu Nawawi waxoon voilà mu ne moom moom dane hadith yi nga xamante ni ñooy ñëw di tere loolu dafa nasaxal ya nga xam ne ñoo ci jëfu yonent bay saasaam lañ gisoon xadis yu ñëw di wan ne loolu daa mel lu ñu permettre comme ni ñu koy gisee dernier xadis bi mooy xadisu umm thabitin kabsha bint thabitin ukhti hasan ibn thabit radiyallahu anhuma ak beneen xadis boo xam ne après amaana dinañ la ko tuddaalal pour yokku njariñ insha allahu taala léegi muy xadis abdallah ibn unaysin radiyallahu taala anhu wa arda léegi kon mu ne al asram moom loolu la wax xadiis yi nga xam ne ñooy wax euh, rahimahullah tere yëpp dafa ñëw nasaxal la nga xam ne moo daganoon nit ki doon ko def dinaa ne noonee waaw di juutal gurdu bi rek naan loolo xadiis yi tere moo ko xaramal moo ko nasaxal waaw li annahum kaanu awalan yafaluuna dalika xatta waqaa duxulu alxayati fi batne alladi shariba min fami siqa fa nusiqa al jawal <laughs> mu ne ndax ñoom dañ ko doon def lu njëkk waaw ba moo tax hadis ibn abi shayba bi ñu gis sànk dañ tuddoon ko rahmatullah alayhi que ne waa ji daa am benn waay bu doon naan ab jaan jóge ci biir gurdu bi dugg ci biir bi mu ne ñoom barke dañ ko doon def bi loolu xewee nag kon loolu yeneen may sasaan ci ginnaaw la ko tere kon mooy yooyu yëpp da ko doon def dañ ko doon def avant léegi nag loolu nag moo ñëw nasaxal ko tere goo gële ndax li xewoon ci waajoo jële kon nag loolu dafa dañ koo tere mu ne nga noonu léegi nag <laughs> léegi kon mu ngi noonu kon gis nga kon affaire bi lii Imam An-Nawawi waxoon am na ñoo xam ne ànduñu ci rahmatullah alayhi que ne dañ cee dëppoo moo tax tanti gi du ñëpp ci dëppoo léegi ñu ñëw jàll ci yeneen xadis yi après bu ko defee ndax bunt bi dañ koy tëjatoo ndax boo commencé lii manoo ko dagg di jëlaat leneen bu ko defee léegi nag ñu jàll ci deuxième xadis bi insha allah ñu ngi ñëw kon al imam al al al al al al nan al al ar ar ar ar ar lan waaw yow an-Nawawi way <laughs> rahimahullahu taala mu indi hadith numéro sept cent soixante-trois mu ne wa an Abi Hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yushraba min fii siqaa min fi siqaa'i awil qirba muttafaqun alayhi kon mu ne wa an abi hurayra mu ngi jële ci sahaaba bi nga xam ne mooy baayu muus mu ndaw mi saydina abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala naha mu ne naha rasulullah mu ne naha terana rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an yushraba ñuy naan min fi siqaa'i mooy ci kimiju li nga xam ne mooy ndab li nga xam ne moom la ñuy naane mooy euh, gurdu bi wala fa nga xam ne fa la ñu def li nga xam ne mooy ndox mi te doo ko gis awil xirba wala li nga xam ne mooy gurdu bi outre bi voilà xam nga français danaan outre wala gurdu voilà <laughs> une outre ak gurdu waaw ngay naan au goulot euh, euh, boire au la ko tubaab bi di wax mooy gurg mooy jël rek téen ak moom voilà loolu la yonent may sa tere mu ne kon ci chimique gi kimij gi mooy gémmiñ gi nga xam ne fi nga xam ne mooy bouteille bi wala fañ kii foofale waaw ndax man nga koo teg ñoom surtout ñu ko doon tege aw jaan jóge ne ñëw dugg ci dugg daal di installé wu moom comme ni dale waa ji ci biir guur gurdu bi comme que gisoo nga ñëw rek mar aywa jël affaire bi ne rek jaan bi ci biir bi loolu moo daloon waa ji voilà kon mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imam al Bukhari imam Muslim rahmatullahi alayhima daal dinañ koy bokk solo léegi laaj bi mooy est-ce que ñoom ñaar rekk ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ daal imamu Ahmad solo na ko na ko noon al imamu al imamu Ibnu Maaja al Qazwini al imamu al Bukhari rahimahullah mu ngi koon di kitaabul ashriba baabu shurb min fami siqo waaw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 al-Asadi mawlaahum al-Basri al-Bazzaaz al-Kuufi al-asl ibn Ulayya rahmatullahi alayhi muy Ismaa'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne axbaranaa Ayyuub mu nekk ñu xabaar mooy Ayyuub gis nañ ko fan yéen di Ayyuub ibn Abi Tamiim Kaysaan as-Saxtiyaani al-Basri rahimahullahu ta'aala sëriñ la woon ci Imaamu Maalik an Ikrimata mu jëlee ci Ikrima al-Qurashi al-Haashimi Abu Abdillah al-Madani rahimahullahu nekkoon mawla Abdallah ibn Abbas rahmatullahi ala al-jami' an abi hurayrata mu jële sayna abu hurayra ad-dawsiyu al-yamaniyu abdurrahman ibn sakhr ci li gën a siiw ci turam wallahu ta'ala a'lam radiyallahu anhu annahu qala an abi hurayra radiyallahu anhu naha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an yushraba min fi siqaa'i noonu la ko al-imaamu al-bukhari yandi kan ta'al imaamu ah, anta al imaamu muslim abul xusayni abul xusayn hadis bi hadis bi eh, bu seyna abu hurayra bi léegi kanta imaamu muslim imaam abu daawud yi solo na ko ak al imaamu tirmidhi rahmatullah mais ñoom benn côté bi lañ ci solo parce que hadis bi imaamu ñoom biñ ko solo am na lu gën Euh, gudd num gondeew léegi euh, bon léegi moo tax ñële ñoo ko gën a solo léegi imaamu muslim kanta al imaamu muslim wa abul husayni parce que imaam bi en fait hadith bi bi mi ko imaam abu hurayra doon wax xoola euh, imaamul buxaari avant muy indi hadith bi càllale bi musaddad am na bu ko jiitu la njëkk indi dafa foofu ba léegi ci kitaabu ashriba baabu shurb min fami siqa mu ne haddathana ali ibn abdillah muy sëriñam bu mag bi di ali ibn abdillah ibn ja'far ibn najih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawlaahum Abul Hasan Hayyatul Waadi ginoon na siiwee ci Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala qaala mun haddathanaa Sufyaan mu nekk ñu nettali mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali Abu Muhammad al-Kuufi ay al-Makki Makka la ne woon rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana Ayyub gis nañ nga sàngo as-Sakhtiyani ibn Abi Tamim Kaysan as-Sakhtiyani qaala lana Ikrima mu ne Ikrima mi ñu waxoon mawla Ibn Abbas radiyallahu taala anhuma dane alaa ukhbirukum bi ashyaa qisaarin haddathana biha Abu Hurayra <laughs> Ikrima nee na dañu ne <laughs> dana ñoom Ayyub ne leen waaye <laughs> ah ndax duma leen xabaare ci ay hadith yu gàtt yoo xamante ni Abu Hurayra moo ñu ko nettali jële ko ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah loolu kay mooy am na loo xam ne waxuñu ko ci mooy nahaa mooy ah kay ah kay waaw <laughs> mu ne mu ne na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an ash-shurbi min fami famil qirbati aw as-siqa wa an yamna'a jaarahu an yaghriza khashabahu fi daarihi voilà loolu bon loolu la ci yokk côté boobu moo tax ñeneen ñi ko soloo surtout côté boobu lañ indi waaw mooy laa yamna'u ahadukum jaarahu an yaghrida khashabatan fi jidaarihi thumma qaala thumma yaqulu abu hurayra maa li yaraakumaa anhaa mu'ridiin wallaahi la armiyanna bihaa bayna akfaafikum hadiis bi gisoon nañ ko ci eh, umdatul ahkaam ah fay dellul foofu boobu moom mu gàtt la umdatul ahkaam buñ ko defoon comme nii moom. <laughs> doon na gën a gudd waaye nañ defoon Umdatul Ahkam looloo ñu taxoon a jóg nag ci Riyad bi début bi <laughs> waaw mooy wax rek di firi di dem waaye <laughs> finalement defuñu ko ah <laughs> kon mbir mi mu ngi noonee kon affaire bi léegi kon mooy côté boobu la woon moom loolu la ñoom imam Abu Dawud az-Sijistani rahmatullah alayhim ñoom côté boobu lañ indiso sur voilà euh, léegi euh, buñ ñëwee fan lañ tolloon euh, fan lañu tolloon fan lañu tolloon ah mooy waaw kii woo Seyna Abu Hurayra bi ah bu Seydina Abu Hurayra moo imaam Muslim liñ bëggoon voilà imaam Muslim rahmatullah moom bi muy indi affaire bi eh, côté bii nii la ko indee waaw mooy ci wàllu garb mooy kitaabul musaaqaat te foofu hadis bi comme niñ la wax léegi mooy moom indiwul côté bee voilà foofale indiwul côté bi nga xam ne moo nekk ci kaw ne eh, wallahu ta'ala a'lam voilà kon euh, léegi kon mooy côté bi ci imaamul Buxaari yi indi tere ñuy naan ci mais famille siqa yi loolu moom indiwul côté boobu voilà moom leneen li ci garz jël sa bant samp ko ci sa euh, kiiwu mbokk ci mur bi loolu bu leen ko ko tere bool ko bu voisin tere voisin am loolu moom foofu la ci yem léegi nag kon ginnaaw loolu léegi mooy xadis bii xadis bii xadis bii nii ak xadis bi ñu jóge mooy euh, bu Seydina Abu Sa'id bi benn liñ ciy wax benn la moo yonent bay saa kon fii dafa tere lan an yushraba ñuy naan min fi yi nit ki di naan ci kiniju gurdu bi wala la nga xam ne moom lay naan awil xirbati wala gurdu bi nga xam ne xam nga yoon ak day nekk am na yu mag loolu dañ ko fàtte a wax xër ba yeeg siqaa yi arab yi léegi dañ ci doon yor bu ngand genre genre bu dee bon yi nga xam ne ñun ci réewu wolof yi léegi la dañ koy def ak bàmbara yi e, dañ ko doon def ci ban def ko e, genre après di ci def ndox hein boo bëggee ci am loo ci loo ci teg boo bëggee ci ubbi naan e, loolu Euh, bee nag ci der la ñoom lañ doon am ci der lañ ko doon def ndax der moo ba lañ amoon ngi géléem yeeg yooyu moom lañ doon def di ci def xataa lekk yi sax yi nga xam ne ci ay sunguf ay araw yu wow yi dañ ko doon def ci der yi ci lañ ko doon denc eh, dañ ko doon def mu nekk genre saak boo xam ne ci lañ doon def ndox yi da doon am nag bu mag am bu ndaw waaw léegi nag loolu noonu yonent way sa sam kon tere ku naan ci ci gémmiñ ci ci kimij gi kon li ñu waxoon fee moo ci nekk léegi nag ñu jàll ci beneen xadis bi ngir mën a jeexal léegi nga xam ne kon xadis bi ak bële lëkkaale mu bunt bi mooy ba léegi ci karaahatu shurb min famil qirba bi imaamu Nawawi tudde bunt bi sib guñu sib ngay naan ci kimiju euh, gurdu bi ak yu mel noonee léegi nag ñu dugg nag ci dernier xadis bi di leeral beneen côté bi wa bayaani annahu karahatu tanzih la haram léegi luy wane ne tere gi yonent bay saasaam tere parce que tere na wax na ko ko waaye gis nañ mu def lu wuteeg kon loolu day wane ne kon du loo xam ne ak xaraamal la lool nag la al imam di indi fii ci li nga xam ne mooy xadis bu mujj ci bunt bi muy xadis numéro sept cent soixante-quatre mu ne waan ummi thabitin kabshata binti thabitin ukhti hassan ibn thabit radiyallahu anhuma annaha qalat daxala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa shariba min fi qirbati mu'allaqatin qaa'ima faqumtu ilaa fiihaa faqata'tuhu rawaahu tirmiziyu rahimahullahu ta'aalaa wa qaala hadiisun hasanun sahiih wa innamaa qata'tahaa litahfaza mawdi'a fami rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam wa tatabarraka bihi wa tasuunahu 'anil ibtizaal wa tasuunahu 'anil ibtizaal wa haadhal hadiis mahmulun ala bayaani aljawaazi walxadiisaani assaabiqaani li bayaani alafdali wal akmali wallaahu a'lam kon al imaam ah di ñu ëndi lii ah mu ne ah. wa an abi wa an ummi Saabit mu ngi jële ci benn jigéen boo xam ne moo doon yaayu Saabit waaye Kabsha la tuddoon di Kabsha binti Saabit Kabsha di doomi Saabit ah ñu bari lu ñu ko xam de <laughs> mu ne kon nag uxti Hassan mooy seeru Hassan ibn Saabit Hassan ibn Saabit poète yonent bi alayhi salaam Seydina Hassan mu siiw mi ala abligh aba sufyan anni ak boroom eh, kii yu rëyi wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammadun ah waaw waaw moom yooyu yëpp yu am solo yooyu moom moo ko doon wax moom Seydina Hassan mi yonent bay saa saam doon wax naan uhjuhum wa ruhul qudus ma'ak waaw dalal ak sa làmmiñ dee leel dalal ci sa poème yi sa yi ngay def waa Quraysh waaw Jibril di ruuxul qudsi ànd ak yow waaw kon mu ngi lay dimbali di la dëgëral loo moom nag dafa am sœur bu tuddoon Ummu Saabit yaayu Saabit moo doon daktantalam waaye turam doon Kabsha muy Kabsha bint Sabitin radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha am na nag ñu ne Kubaysha la woon Kubaysha bint Saabit ibn al-Mundhir al-Ansaariya al-Khazrajiya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wallahu ta'ala a'lam léegi lan la wax mu ne annaha qaalat kon yal na yàlla gërëm moom ak frère am di Seydina Hassan Seydina Hassan moo dund soixante-dix ans laata muy gëm soixante-dix ans bi mu gëmee ba pare ah ñaata soixante plus soixante-dix ans ñaar fukki at plus juróom-ñaar fukki nga yokk ko ci cent quarante ans la ah sept plus sept du quatorze voilà <laughs> cent quarante ans la dund wala soixante ans plus soixante ans muy cent vingt ñaar yooyu benn la ci léegi kon mu ne mu ne daxala dugg na alayya ci man rasulullahi ndaw si mu ne yonent bay saasaam dafa dugg ci man mooy dugg sama kër fa shariba mu daal di naan min fii xirbatin yonent bay saasaam naan ci kimiju benn gurdu ah boo xamante ne mu muallaqatin boo xam ne dañ koo lonkoon waaw te ba muy naan dañ koo lonkoon fenn mooy ci kaw la nekkoon kon dañ koo lonk nekkul bu nekk ci suuf qaa'imata ba muy naan yonent bi saa saam dafa taxawoo fa qumtu nee na ba mu naanee ba pare yonent bi saa saam naan ba pare dañ ma jóg <laughs> waaw nee ma jóg kay fa qumtu ilaa fiiha fi ma gis yonent bay saa saam teg ci gémmiñam naan mooy gurdu bi ci bu ci nit way ma fa ma jël ko dagg ko dagg ko bam ba bam bam bam deñ ma daal di koy denc <laughs> rawaw Tirmidhi mu ne imaamu Tirmidhi soloo ko léegi eh, bon al imaam al hafiz euh, al hafiz nawawi mu ne euh, léegi muy leeral mu ne wa innama qata'atha boo gisee nag ndaw si di kapsa daal di dagg ki mi ñu gurdu gi yonent bay saa saam naan mu ne li tahfaza mawdi'a fami rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa tatabarraka bihi wa tasuunahu 'an al-ibtizal waaw mu ne da koo dagg ngir lan ngir préserver loo xam ne yii yonent bay saa saam ci lii la naan ci sama kër mu dagg ko ngir di ko garder di ko barkeeloo <laughs> waaye <laughs> di ko di ko di ko di ko ñoŋal ci lépp loo xam ne day tax way parce bu yonente bay saa saam naanee noonu mu bàyyi ko noonu keneen ñëw naanaan noonu mooy loolu ko dewoon ñooñu yóbbu nañ mbir mi moom doo ci amati dara léegi nag mu dagg loolu ngir di ko garder moom ngir yii di ci barkeeloo jeex na <laughs> mu ne wa hada al hadith al imam an-Nawawi mu ne hadith bi nag mahmulun nañ koo yen ala bayaanil jawaazi day dañ koo yen wax nañ la sànq wuteeb que ne loolu ñëpp d'accorduñ ci voilà ala bayaanil jawaazi que ne day wane ne lii kon mën naa nekk li yonente bay saasaam tere ci ñaari xadis yi ñu génn mooy xadis Seydina Abu Hurayra Seydina Abu Sa'id ak Seydina Abu Hurayra loolu wanewul ne lii dafa xaraam waaye day wane ne mën naa loolu lii ni jëfam jii day wane ne mën naa nekk mu ne wal xadiisaani saabiqaani ñaari xadiis yi jiitu moom lañ la wax léegi Seydina Abu Saïd ak Seydina Abu Hurayra li bayaani ngir leeral afdal li gën wal akmal ak li gën a mat mooy nga bañ koo def waaye duñ boo ko defee loolu mën naa nekk wallahu alam borom bi mooy ki gën a xam léegi kon xadiis bii nii euh, buñ ñëwaatee nañ ñëwaat kon fi ñu yemoon parce que moo ñu arrêté loo woon ngir léegi nag xadiis yëpp jeex na fii la al imaamu alxafidu an-Nawawi rahimahullahu taala daal daaldi eh, yemal mbir mi eh? léegi nag mu des eh? mu des nag waa léegi comme que xadis yi ñëw na gis nañ imaamu an-Nawawi moom li mu wax nee na ittafaqu ala anna an-nahyu na lif tanzih te gis nañ léegi ci Riyad bi no te ci al al minhaj la ko wax kene boroom xam-xam yi dëppoo nañ ko ne tere bi ngir lu ñu sibla du lu ñu xaraamal waaw imaamul xaafiz bi mu waxee lii nag toxalaat waxu imaamul xaafiz ibn al al al al bii ibn Hajar bi eh, imaam an-Nawawi mu ne kadaa qaal wa fi naf wa fi naqli mu ne ah waaye nag ci tuddugum ne dañ cee dëppoo am na lees ciy seedde waaw li nga xam ne maa ngi koy tudd ci kanam te xam nga tànk wax nañ la li imaamul ñoom imaamul eh, Ibn Hazm wax waaw ñoom imaam Ibn Hazm moom Euh, leeral na ne waaye ma ne yooyu moom daa xaraam quoi tere gi moom xaraamal la gis nañu tamit al asram bi nga xam ne àndandoo imaam Ahmad bi rahmatullah wax kon loolu leer naka ne kon moo ittifaq boobu fiihi nazar googu daanaka jarul ciy ñëwaat imaam al-Hafiz Ibn Hajar yi muy wax jarul ñu ciy ñëwaat ndax loolu gisoon nañ ko sànq ci waxoon na ko ci kaw léegi nag kon ñu ñëw léegi nag mu ne euh, al imaam al-Hafiz Ibn waaw mu ne waaw mu ne lam ara qultu man nee naa waaw ah ah ah ginnaaw li imaamu Riyaad bi ak ci kii bi euh, Majmu' non maanaam Majmu' euh, euh, sharh Sahih Muslim voilà bi muy sharh Sahih imaam Muslim fàtte naa tur ba naa ko sànq waaw mu qultu man imaam al-Haafiz nee na lam ara fi shay'in min al-ahaadiith al-marfuu'a maa yadullu ala al-jawaaz illaa min fi'lihi sallallaahu alayhi wa sallam wa ahaadiithu an-nabiyyi kulluhu min qawlihi waaw mu ne man de nee naa imaam al-Haafiz Ibn Hajar man de gisuma ci dara ci xadiis yi nga xam ne dañ koo yëkkati ba ci yonent bi saa saam yuy ter yuy wane ne c'est permis nit ki di naan ci gurdu yi ci kiniju gurdu yi noonu comme ni ko yonent bi saa saam tere woon illaa min fi'lihi yi ma ci gis yépp yu koy wane mooy ci jëfam kese comme bii mu def ci kër gi te loolu laa lay wax ne dinaa la indi léegi après imaamu Tirmidhi hadis bi mu ci teg après wala bi mu jiital ci hadis sayyidatu Kabsha bi bi mu indi muy bu sayyidina Abdallah ibn Unais di wane ne yonent bay saa saam def na ko moom tamit nettali na ko loolu lépp jëfu yonent bay saa lay tegtale mu ne lool man ci jëfam kese laa ko gis wa ahadisu nahyi yi wane ne permettre moom da koo def waaye tere yi hadis yi wax di ko tere kulliha ñoom ñëpp ah wala wa ahadisu nahyi kulluha ñoom ñëpp min qawlihi ci waxam la mooy kon diggante wax. wax ji wax ji mooy dañoo tere ñu gis moom mu def lu wuteeg li nga xam ne moom la wax ci hadith sayyidatu Kafsha bi ak sayyidna Abdallah ibn Unais loolu dinañ ci ñëw insha allahu insha allahu taala kon léegi nag imaam al mu ne mu ne mu ne nag fa hiya arjah ida nadarna ila illati nahyi an zalika waaw mu ne fa hiya arjahu mooy hadith yi nga xam ne mooy tere lay wax moo gën a nodde ida nazarna bu dee xool nañ ila illati nahi tax taxu lu tax ñu tere ko te loolu wax nañ ko sànq wax nañ ko ci kaw an zalika ci lool fa inna jami'a ma dhakarahu al-ulama fi dhalika yaqtadi annahu ma'munun minhu sallallahu alayhi wa sallam moom daa bëgg a wax fii en fait <laughs> que ne loolu yonent bay saa saa boo gisee wax yi da yépp yi ñëw daf koo tere ñu gis ko mu def moom mu ne nag loolu li mu bëgg a wax mooy lii est ce que du jagle yonent bi saa salaam waaw kantaaj ñun li ñu war wax nañu ko mooy tere nañu ko waaw alors que moom yonent bi sa salaam boo gisee mu def lii parce que moom dafa borom bi daf koo daf koo daf koo aar ci lool préserver na ko ci yi nga xam ne ñooy nekk ci yooyu di ko gaañ bu ci amoon dina ko wax dina ko yebal loo xam ne wala lu ko yëgal ba du ko def ba du ko naan loolee waaw ma mu minhu sallallahu alayhi am im amma awalan fa li ismatihi wala tibi nag nukhati voilà wa amma thaniyan wala ñaareel kon wax nañ boobu mooy le fait que yonent bi saa saa borom bi da ko ñoŋal ci loolu da ko préserver ci loolu aar ko ci waaw hein léegi nag mu ne ñaareel mu ne parce tere bi mooy yonent bi saa saa da koo def ndax mooy looloo gënoon a woyof ci moom mooy dafa yàkkamte woon comme ni nga xam noonu la ko sëriñam bi di waxe léegi al imam euh, al iraqi rahimahullah Zaynuddin al iraqi ah, euh, di waxe léegi euh, mu ne kon mu ne loolu beneen affaire la loolu boo demee loolu la voilà kon nag yooyu da daa nekk loo xamante ne nii eh, eh, eh, lu leer la léegi nag mu des yow sànq am na loo waxoon parce que yi sànq bi ngay wax yépp yaa ngi naan yoo xam ne doo gis li ci biir ma ne la waaw <laughs> bu dee mais burdu bi ngay gis comme suñu cristalline yi man de damaa yor butéelu un euro cinq un kilo un litre cinq wala un litre boo xam ne cristalline la wala Evian wala ñoom seen man maa ngi gis li ci biir mais est ce que loolu dañ may tere ma ñëw ne ko gulu gulu gulu naan noonu mooy naan ci même bu dee damay def par ñett gulu naan tuuti arrêté soriwaat ñett ña mooy est ce que loolu dañ la koy tere loolu nag la imaam alxaafis naan boo gisee bokk na ci illa yiñ joxe mooy parce que waa ji te lool hadis ibn abi shayba bi bu ko fàtte rahmatullah alayhi bi ne woon waa ji li taxoon yonent way saa saam te ko daa am bu ñëw def noonu am benn jaan jóge ci biir dugg ci biir bi daal di koy lor léegi nag mu ne waaye loolu dañ ciy gise ne kon parce que ñoom doonuñu woon gis li ci biir parce que ci der la woon doonuñu woon gis li nekk ci biir pool benn jaan mën naa ñëw installé wu ci biir jaan bu sew ne nii dugg ci biir gurdu bi toog waaw lemu di xaar nga ñëw ne gul gul gul jaan bi dugg sa biir comme ni mu dale waa ji mu ne léegi nag loolu nag dañ ciy jànge ne kon nag bu dee waa ji day gis <laughs> fi nga xamante ne nii mooy ndox mi biñ ko ciy def moom gis na li biir mooy soit diñ ko ciy def dañ ko cee def mu gis li ci biir dara newu ci bañ def ko ci après ñu takk ko rabtan muhkaman takk ko takk bu baax mooy même suñu bouteille yi nga xam ne duñu ko gis waaye bouteille bi dafa vide xam nañ ne vide na ñu doy duy duy ko duy duy duy ko duy ko ba pare